قائل كل ما سواه إليه عائل ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحانه تسبيح من قال بذكر الله تزداد الذنوب لأنه الذكر والذاكر والمذكور لكنه قليل من عباده الشكور الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا والصلاة والسلام على خير واعظ وخطيب ما صبح العنان على الغصن الرطيب والآل والأصحاب والمتبع آثارهم من الأعباد أما بعد فيا عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi jiital sant sunu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne jiit na sant boppam lu njëkk benn aji sant di ko sant di julli ci sunu sang sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi yàlla njëkk a julli ci moom doon ñu sant ñu julli ci moom ñu ngi seede ci sunu bopp ne yàlla kenn yeewul ak kenn ngir taxawal nguur di seede itam ne man yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may na ñu ànd ak moom ba lakk ngërëmam ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xutba bi maanaam ñu ngi wax ne yàlla moo mag bés la boo xam ni ñu koy tuddee iidul adha wala iidul kabir yëpp baax na xeetu jullit yi bi nga xam ni yonent bi ñu ngi ko ko royloo ci sunu maam Ibrahim ca la ci digganteem ak boroomam ba yàlla sottal ko mu mu jur xeewal bu toll nii tey nee na nit jël na alalam weccee ko ak yàlla jël na doomam weccee ko ak yàlla wante ne yaa ma gënal lépp mu mën a am loolu Ibrahima waxoon suñu borom alal na nit ñi gëm man laa ma gënal alal su ma laa amee am naa lépp doom ju góor araf moom la gën a bëgg ci li yàlla bind mu ne ko doom ju góor nit ñi gëm man yow yaa ma ko gën a su ma la amee man ko ma dara am naa lépp dana bés boobu la ko yàlla tey nite ñu di ko roy baax dina di tukki te dootul jeex moo tax nee ne bu ñëwee rek ñu bàkk yàlla wan ko ne ko yow rek yaa mag nee na maa ngi bàkk yàlla di ko màggal màggalu waa ji nga xam ne laysa lahu tumaninatun wala dem ci rafet koo xam ne dara mënul tax mu dal lu dul dafa dégg ñu tudd yàlla nit lu mu sot bu sañoon bés bu ne mu dégg ñu tudd ko ci misaal yonent yàlla Ibrahim malaayika yi bi ñu ñëwee di testé imaanam bi ñu ñëw rek ñu zikar tudd yàlla subuhun quddus rabbul malaayikati war ruux Ibrahima bég na may naa leen sama alal parce que da ngeen a tudd sama soppe te kooku ku ko tudd ci sama wet mu tudd ci sama nopp mayatu ma ma yor dara te joxu ma kii yàlla rek ko mën a yëngal parce que yàlla nga sopp soppe bu nekk nag bu sonoon bés bu nekk mu dégg ka mu sopp mbaa mu gis ko moo tax mu ne maa ngi sabbal sabbal waa jooju waaye ci kër ma wax ne rek janna min qaabilin kullu ma siwaan ilayhi alayhim waaw yàlla moo mag lépp lu dul moom ba fiy jóge ak lu mu riche riche ak lu mu rëy rëy rëy rëy bés dina ñëw ñu jële ko mu ne alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub mbokk yi xel yi dalatul xol yi dalatul parce que kenn amul li nga bëgg koo laaj ku nekk bu la tegaloon tey li nga ci xolam ci nëbët yu sotteegul da ngay takk sa nopp kenn doyal kenn ku nekk sa yitte jeexagul ku nekk yaa ngi yaa ngi ëmb mébét yoo xamante ne soo ko génnee daanaka xajul ci Sénégal waaye nee na même loolu du dikkoo nit du tax xol yi dal du tax xel mi dal nee na xol bu daj yàlla rek mooy dal nee na xol yi daal ñu ngi dalee ñu ngi dalee ci zikkar turu yàlla nee na ku ko def sa xel dal sa xol dal tax jullit war na bàyyi lu muy zikkar mu ne subhaana man qaala subhaanahu tasbiha man qaala bi zikrillahi tazaadu zunub beneen niveau bu kawe ñëw mu ne ma sabbaale ci yàlla sabbaale waa ji nga xam ne moo ne bi zikri llahi tatma'innul qulub ngeen di ngeen di bàkkoo yéen tudd yàlla tudd yàlla di fàttaliku yàlla sa xel di dal nee na waaye man ñi mooy xamal ne man ci fàttaliku yàlla ak di zikar ci ngay dugg ci géeju bàkkaar yi nag loolu moom ni ma dul sooli nag te bu dee ñun wax ne waroo ko wan a ba di ko fàttali même ci zikar bi la fii yaa ngi jàpp ne yaa zikar yow yaa ngi bokkale ba man ki ma fekk mu toog daa iman di zikar te jàpp ne ñu zikar pour mu jege yàlla ñu baal ñu loolu niveau bu kawe na kooku mu ngi ci géeju bàkkaar du tere nit ñi na toog di zikar ba teyoon mu yegg foofu mu war a لأنه الذكر والذاكر والمذكور loolu yëpp moom nag moo nekk fa du yaay dikkar yàlla mooy dikkar du lu nit di xalaat ni la ko rek mu ñëw déedéet waaye nit ki daal liggéey ci boromam bu ko gatee ba nit na ndekante du moom lay def ndekante lantinor la foofu foofu la nitu yàlla yi di waxee ñoom ñu dem ba gisatuñu daanaka dañuy effacé yàlla rek ñoo fi nekk nu ñu yàlla yëkkale ci yoon ma xamal yu kawe ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi ko gën a soppee rek mooy ci jàng alquran parce que zikar jàng alquran dafa yéege nit ci boobam nit ku bëgg a jege yàlla foog nga ñeme ñaar yooyu zikar ak jàng alquran léegi te mooy jàng sa alquran bu jàpp ne yow yaay jàng da lay gën a sori rek parce que wax ci téere bi am nga ne mënu ko wax ah pourquoi nga foog ne damay jàng alquran loolu yëpp na nga baal ni niveau yu xaw di gën a jege sa borom ñu bu nekk nga yéeg di jege sa borom nee na fexeel ba jàpp yàlla mooy jàng yow yaay dégg nee na sa làmmiñ mooy génne yow yaa méngoo déglu bi nee na di yëg ne yéege bu gaaw لكنه قليل من عباده الشكور ne walla daal santaatoon la bëgg waaye bariwuñu waaw ñoo xam ni xam ne wuñu am ak ñett xam ne wuñu ñër ak soobat toujours mu ngi sant yàlla waaye bu yàlla andee xewal bu bari nga sant bu xewal gi xalee tax nga tëye sa gémmiñ wala ne lépp a mett ba tax léegi daanaka kenn santatul yàlla koo laaj rek mu ne la dëkk bi dafa mett effectivement dafa metti mais sant yàlla yaa ngi koy mettee yaa ngi koy mettee am na ku ko talul am na ku ñu jël suuf sëf ci kawam ci kawam ci suuf ci ndànk ci tamul kooku bu talul ñëw bu añee du reer bu sañoon ak lool nee na moo tax jaam bi fu mu toll war na doon shakur mooy koo xam ne dafay sant yàlla fi kulli xal nee na mu ngi julli ci yonent bi nga xam ne muy ngën ji waaraate kon ci ngën ji xutba ñu xutba ñëpp rek dàq xutba sallallahu alayhi wa sallam nee na ak ñu roy ci moom lépp ak sa kenn ñu salli nee na ginnaaw loolu nag nee na mu fàttali waat li mu fàttali woon mooy ci tàmbali xutba la mu ci indee ñu ko ci jaddidul iman fi kulli saatin wa awa ñu deesalaat ngëm yi ngëm dafay màgg rek beesal ko semaine bi la sax ëpp waxtu bu nekk nga beesal ko ëpp nit ki waroon na yegg ci minute par minute muy càmbar boppam di xool ci imaanam loolu ku ko jël di liggéey tànn leneen lu dul yàq muy di beesal ngëm di càmbar sa bopp est-ce que am nga ngëm gu wér parce que tey Abdourahman bii ñuy tàmbalee jàng di wax dara soo ca demee ñi mu lay njëkk a jàngal mooy dana la awwalu ma yajibu ala mukallafi taqinu imanihi li njëkk a war mukallaf mooy mu fexe wéral ngëmam kon ndekante ngëm day feebar ngëm day feebar ngëm bu feebar moo tax foo feebaree jàpp ne nit moo la ko teg am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi gëm yàlla waaye ñu ngi gëm leneen loolu ngëm bu feebar la waaye di càmbar sa bopp nangu présence suñu borom ci foo mën a nekk nangu kattanam ak i peñam ci foo mën a nekk moom rek moo ne ëmma keneen du feet sa bët ba nga koy tiit te léegi nit ñi ku feebar koo xuloon rek jiñ ko ñu gëmatul yàlla de yàlla xam na ko ku ci mënoon nekk ñaari fan ñett buy feebar ñu ne ah mbaa du diw ana yàlla yàlla bu mu dee nag bu doon yow te lu lay dal moytu leen moytu leen diw dafa xuloo moom rek dee waa ami yàlla malakal mee ma ne woon sama xandil moo gën a tuuti ñu ma ko rey bu ndigalul yàlla àddugul léegi yaa ngi gëm ne mbindeefu yàlla yii mën na di ci yow dara yàlla bàyyi la ak ñoom ñu di la duma ngay sonn te doo ci am yàlla léegi yàlla mooy seet ci xolam d'accord di nga feebar di nga ñàkk di nga dee yow da xam ne benn doomu aadama mu ne yàlla rek mooy feebar loolu nit yàlla mooy wér loolu nit te moom mi ñuy wax ne day mu wér loolu ba ko yàlla fan nga guddal fan la ñu sal ko sànni ko suuli waaye sa may aar yàlla moo may feebarloo wér loo ma jox xam na léegi ku ñàkk di ma ut loo ko jiiñ ba nangama tax kenn mënatu la am déedéet yàlla mooy séddali nu mu ko neex moo koy jox ko ko soobee nag wala boo xasee nangu loolu dogal am geeg ñàkk gi dund geeg dee gi feebar geeg ñett yëpp di nekk ci yàlla léegi iman bi dëgër waaye ak a jafe ak a jafe yeneen nit ki bu dénkee yàlla boppam loolu dina yore iman bu wér waaye ci yëpp yaa ngi tege lu yëngu rek nga ne xaaral ma xoolee benn maam min baax ko defee ñu demoon ah muy tuko de ngay doo daw yàlla dawal yàlla rek lépp ragal te yàlla xam ne ñi lay wan ne nit ñi seeni iman dafa manqué ba mu loolu ñu Sénégal ñëpp di dund nag mooy jàkka yi sax boo ciy jege dañu naan defal attention rek defal attention parce que ndaw te gaa yi dañuy dañ ko defal yàlla moo amatul waaye jàkka bu demee bu ñu dugal ci xaatim ak i nen ak i puso xam nga ne ñooñu jaamootuñu yàlla waxal sa dëgg julli allahu akbar asalaamaaleykum lu ci xaatim wuti waaye boo gënee na mu na mu sonal la ko fële te jublu yàlla su ko defee kii tamit na yëg ne am naa yokk baax asalaamaaleykum rek moo ko yóbbu yeneen détails yi ñuy wax dara jule ci yow amul fa place amul fa ne bi sax nag dakkaa ci leen yàlla ñu am jot rek ko dëkkee waaye am na ñeneen utal leneen bu doon ko yitte toujours mooy sama borom bii ma bind andi ma fii sama yitte mooy naka laay def ba sama xaritoo moom dëggu di nga tànn ñeneen lu dul di delloo ko ñeroo ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax nit nit di ko daw te ragal yàlla tees ci seen xol ba leneen di tees ci seen bët yàlla ñu yàlla defal boobu iman nee na wasaxihu niyaat yi xam ne duxuulu fi ibadat nee na ñu fexe ñu wëral yéene balaa ngay dugg ci jaamu bi gis nga loolu dugg lu nekk wutal ko yéene bu sell doo ci dugg sinon da nga ci sonn bu bëgg a dee doo ci yàlla ba ci tabaski yi ñu nekk xar yi du fi baax na ku ne xam na ne baax na waaye fexe yéene bi la rek bu yéene waaye bu ko nag wax dëgg yàlla pertanga rek nga ciy jëlee moo tax mu ne fa yaa ibadallah اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم خطبة من يراد الله لو القرآن بسم الله يا أيها الذين آمنوا يرجم يلا من من الرجل من يلا سور لم يلا تلبلو من يلا نقول رجل يلا nee na yàlla mooy defar seen mbir te doo too ragal nag leneen koo dese nga jox ko cër waaye dina njëkk ne yàlla rek a fi nekk mu ne waxuñu qawlan sadida te ngeen di wax wax gi mëdd turu bu mën a yàq nit la wala bu mën a yàq dundu nit qawlan wax ju jub bi maana wax joo xam ni turu boo fekk mën na ma yàq wax ko dëgg gën a fat loolu am solo waaye ku bañ a yàlla mënoo ko boo tax da nga yàlla koy wax da nga koy wër di jafe boo yaakaar ne fii bu ma ko laalee mu gaañ nga dégg yàlla nee na tey maa ragal wa kuunu qawlan sadida ragal na seen wax wax jeex wax ji mëdd wax joo xam ne foo fekk turu caaxaan turu meel turu fen nga root fa sa kàddu ne lii la ko yàlla wax loolu la yàlla bëgg ay leneen loolu ku ragalul yàlla mënoo ko leneen nekk bu ragalul yàlla

ay jeunes yoo xamante ne kon suñu borom la ñu toll sa digg ndaw toll ci mbéyum gerte àdduna ak sa yàlla ñu dëpp la caméra ngay wër alalu jaamur di tëj di yàq ba pare ñu bëgg ko askale ci mbiru diine yooyu ay caaxaan la rek ay caaxaan la rek li may wan ne nit ñi ragalatuñu yàlla xam nga ne tooyaa ngi bu nan googu lu ko gën a rëy amul waaye kenn du ko wax